bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ci jataay bi ñu génn gisoon nañu yonent bi alayhi salaatu wa salaam naka la jógee fa nga xam ne mooy fa mu njëkk a jullee ajjuma ci waa banu Saalim ibn Awf ca waadi Ranuna di jàll ba ni nga xamante ne nii di romb quartier yi duurul ansaar quartier yi waa lansaar yi ku mu romb ñu ne ko halumma ilayna ila al-adadi wal-uddati wal-man'a ñëwal ci ñun yow yonent bi alayhi salaam bu dee mbooloo am nañu ko bu dee wàccaay ngir sa nekk fi mën a am nañu ko waaye it bu dee luñ lay aare am nañu ko ku ci wax rek mu sant la ne la xallu sabilaha bàyyi leen leen xajal leen gëléem gi mu jàll ndax moom ci ndigal la nekk agsi woon nañ fi nga xam ne ci la agsi ci daaru bani ali ibn najjar nekk ay nijaayu maamam bi abdul muttalib ndax ndayam di kat salma bint amr moom abdul muttalib ci ñoom ñii ci wàllam saar ci quartier bii la jóge woon sëy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima yaa yonente mi alei salatua salaam ne leen xallu sabilaha fa innaha ma'mura sant leen ne leen bàyyi leen yoonam ndax moom ci diggal la nekk kon ñu continue ñu ngi al imam ibn Ishaq rahimahullah di ñu wax ni mu dem waaw kon yow aj yow mi ñëwoon do aj yow mi ñëwoon do umra bàyyil xel lii wallahi yaa ngi ci yoonu yonent bi alayhi salatu wassalam lan moo gën a tedd loolu allahu akbar kon mu ne bi mu jógee ci wa banu Adi ibn an-Najjar mu ne hatta ida atat daara bani Malik ibn Najjar gis nga ñëpp ay mbokk lañ comme waa banu Amr ibn Awf waa banu Salim ibn Awf fii nga am banu Adi ibn Najjar ak banu Malik ibn Najjar mu agsi kon ci waa banu Malik ibn Najjar bam fa agsee nag barakat ala babi masjide waaw gi ci la daal di yése fi nga xam ne mooy buntu jàkkaam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu la gëléem gi yës allahu akbar waaye foofu mu yës mu ne wa huwa yawma idin mirbadan li ghulamayn yatimayn min bani najjar thumma min bani malik ibn najjar wa huma fi hijr mu'adh ibn afra sahl wa suhayl ibn amr waaw allahu akbar allahu akbar mu ne gëléem gi ñëw ba ci kër waa banu quartier waa banu Malik ibn Najjar mu daal di yës wàcc mu ne foofu nag mu wàcc fu ñu doon weer ay tàndarma la ngir ñaari yatim ñaari orphelin ñoo xam ne dañoo ay ñaari jirim bokkoon ci waa banu Najjar précisément ci waa banu Malik ibn Najjar ka nga xam ne moo yoroon seeni mbir nekkoon seen tuteur mooy Muaz ibn Afra te ñaari xale yooyee moo doon ki moo ni ñi moomoon pacte bi nga xam ne seen nonooy la woon seen bàyyi leen ko fi bàyyi loon muy Sahl ak Suhayl ibn Amr bi nga xam ne mu ne fa lamma barakat wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayha lam yanzil mu ne yonent way saasaam lii lépp mu ngi ci kaw gëléem gi wàccul gëléem gi daal di yës waaw waaw mu ne jekk dafa jekk rek gëléem gi jógaat waaw yonent way saasaam waadi'un laha zimaamaha mu ngi bàyyi laxaab gi laalu ko gëléem gi dafa yé dafa dafa dafa dafa toog yës après mu jógal doxaat après summal tafatat xalfaha gëléem gi xool gannaawam dox tuuti xoolaat gannaawam dikkaat fa rajaat ila mabrakiha al awwal marra fa barakat fii <laughs> gëléem gi dafa jógaat yonent bay saa saa ma ngi ci kaw gëléem waaw mu dox tuuti gestu geneen di taxaw gestu delluwaat fa nga xam ne fa la wàccoon fa la yësoon yësaat foo fële waaw ba pare def yëngal baat bi yëngal bopp bi jël baat bi nag tallal ko ci suuf si noonu comme ni gëléem yi def bi mu defee noonu nag yonent baay saa saam xam ne kii de dañ ko doon digal kon fii lañ ko wax ndax yës na fi jóg tuuti dox tuuti gestu delluwaat fa tallal baat bi fa nazala anha rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam daal di fay wàcc comme nii la agsee Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaye waa Medina bi muy ñëw waa Medina lan lañ def Seydina Anas radiyallahu anhu nee na xam nga dañu laa toppal imaam Ibn Isaaq rahimahullah wax ngir nga nekk ci ambiance bi Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu day nettali comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam al Bukhari rahimahullah na ko noon al imaam Muslim ibn al Hajjaj rahimahullah alayhima al imaam al Bayhaqi tamit daal na koy solo ak sëriñam di al imaam al Hakim an-Naysaburi rahmatullah ala al jami' mu ne keroog Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xamante ne nii ci la ñëw ah. madinatul munawwara di dugg si fii ci waa banu najjaar fi nga xam ne fii yéeg nit ñi dañoo yéeg ne yonent bi alayhi salaatu salaam mi ngi ñëw comme Quba feese woon fu mu jaar noonu la doon fees taala anhu nee na te imaamu Ahmad tamit daal na koy solo riwaay imaamu Ahmad bi rahimahullah nee na man Seydina Anas dama doon dox ci mbedd mi inni la as'a fil ghilman yaqulun jaa Muhammad fa as'a wala ara shay'an thumma yaqulun jaa Muhammad fa as'a wala ara shay'an hatta jaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa saahibuhu Abu Bakr radiyallahu anhu nee na man daal dama doon dox ci mbedd mi noonu rek rek jékki dégg ay mbooloo nit ñaa nga yuuxu naan jaa a Muhammad Seydina Muhammad ñëw na sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu wax loolu lañ doon wax jaa a Muhammad waaw na man man daw xool gisuma dara comme que xale la woon dix am fukki at la amoon Seydina Anas bi yonent bi alayhi salaam doon ñëw Medina nee na gisuma dara ñu dawaat dégg nit ñi di wax naan jaa a Muhammad xale yaa ngay wax waaw naan jaa a Muhammad ci riwaaya imaamul Buxaari bi ak imaam Muslim nee na boobu bi ñuy ñu naan qadima Muhammad jaa Muhammad jaa rasulullah allahu akbar loolu lañ doon wax naka noonu la ko imaamul Bayhaqi ak imaamul Hakim an-Naysaburi rahimatullahi ala al daal di solo allahu akbar mu ne ñun ñaa nga naan xale yaak jigéen ñaak ndaw yi ñii ñu ngi yéeg ci kaw étage yi ñii yéeg ci kaw garab dal ñu naan jaa Muhammad jaa Muhammad jaa rasulullah allahu akbar waaw ñu ngi naan jaa Muhammad waaw jaa dikk na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaa rasulullah ndaw yàlla la dikk na allahu akbar waaw borom bi mooy ki màgg moo gën a màgg ku dul moom allahu akbar al imam al-Bukhari naka noon imaamu Muslim rahmatullah alayhim dañoo soloo nettali bi naka la ko waa Medina teertu woon moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam jële ko ci Seydina al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma muy nettali hadis bu gudd boo xam ne Seydina Abu Bakr ci boppam moo nettali mbir mi ndax Seydina Baraa nee na sama Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu boobu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi dund nee na dafa ñëw sama baay di Aazib jaay ko ak teg mooy li ñuy teg ci kaw giléem ngir mu nooy am lu mu ko am am lu mu ko jënd lu mu ko jaay mu ne ko waxal baraa mu yóbbul ma ko mu ne ko du ma ko wax sama doom gi al baraa mu yóbbul la ko lu dul nga nettali ma laaj yonent bi saa saam naka ngeen seen yoonu gàddaay gi jóge Makka ba Medina foofu Seydina Abu Bakr shahid ki nga xam ne moo ne woon ci ginnaawu géléemu yonent bi saa salaam yonent bi saa saam nekk ci kanam allahu mu ne Seydina al-Bara mu ne Seydina Abu Bakar nee na wa xaraja an-naasu hiina qadimna al-madiinata fi at-turuqi wa ala al-buyuut wal-ghilmaan wal-xadamu yaquuluun allahu akbar jaa rasuulullah allahu akbar jaa muhammad allahu akbar jaa muhammad allahu akbar jaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam allah Seydina Abu Bakar nee na gis nga bi ñu dëj malee ak ci biir Medina fii nga xam ne fi lañ dugg mu ne ñoo ñu fekk Medina <laughs> wa xaraja nit ñi dégg ne agsi nañu ñu ngi ñëw ñu génn waaw fi turuqi ci yoon bi wa alal buyut ak kaw kër yi toit yeeg étage yeeg miir yi fépp nit ñi fees ci dal waaw mu ne wal xilmaan jeunes gone yi wal xadam ak ñi xam ne ñooy doon liggéeyal waa lamsaar même ñi nga xam ne ñooy ouvrier yi dañu bàyyi liggéey ba kenn liggéeyatu waaw yaquluuna ñépp ngi yuuxu di wax naan allahu akbar waaw ay booy yàlla booy ci mag jaa rasulullah sayyidina abubakar nee na maa ngi leen dégg ñépp di yuuxu naan jaa dikk na rasulullah ndawal yàlla li akbar waaw allahu akbar waaw <laughs> di tudd borom nga xam ne moo gën a màgg lépp naan jaa Muhammad sayyidina Muhammad dikk na akbar Allahu akbar jaa Muhammad sayyidina Muhammad ñëw na akbar jaa Rasulullah noonu lañ ko doon répété akbar jaa Rasulullah Allahu akbar jaa Muhammad allahu akbar jaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaza allahu anna al ansar radiyallahu anhum yal nañu borom bi fayal ansar rasulillah wa ahlul madina gis nga ni ñu teertoo nii lañ teeroo yonent bi alayhi salaatu wa salaam allahu akbar nii lañ ko teeroo jaa rasulullah am na riwaay boo xam ne qadima rasulullah jaa muhammad allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam qadima dikmal la jaa dikk na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar lii mooy li wér mu ngi ci sahih alhamdulillah nii lañ teertoo yonent bi alayhi salaam Medina waaw waaw dóoruñ fa woon dara ndënduñu fa woon dara lii la woon <laughs> waaw siiw na nag tala al badru alayna min saniyati al wadaa'i wajaba ash-shukru alayna ma daa lillahi da'i waaye loolu xewul woon fii waaw loolu xewul woon fii te nettali boobu ci boppam sax dafa wérul que loolu yonent bay saa saa mas na dégg wax jooju te waa Medina mas nañ ko wax loolu wérul ndax ki ko nettali imaamul Bayhaqi moo ko soloowe soloo ko jële ko ki nga xamante ne mooy Ubaydillah ibn Aisha nekkoon sëriñ ci imaamu Ahmad moo ko nettali moo tax sëriñ imaamul Hafiz ibn Hajar rahimahullah di ki nga xamante ne mooy alxafizu al-Iraqi di sëriñu imam alxafiz ibn Hajar al-Asqalani bi muy def tarjum bi muy def eh, eh, taxriju hadith yi nekk ci téere imam al-Ghazali bi Ihya Ulumuddin moom ci boppam dane lii nii soloo nañ ko ci yoonu Ubaydillah ibn Abi Aisha ta mu ne hadith bi wérul noonu la ko waxe bi al imam alxafiz ibn Hajar rahimahullah ci al-Fath bi muy shara mbir yooyu bi wax yi dane loolu de solo nañ ko bi sanadin munqati' ci sanad boo xam ne dafa dog mooy nit ñi dañ doon wax tala al badru alayna moo tax loolu dëgërul yonent bay saa saa am lii Seydina Abu Bakar wax Seydina Anas radiyallahu jaa Muhammad lañ akbar Seydina Abu Bakar ne maa ngi dégg nit ñaa nekk ci kaw toit yi ñii nekk ci kaw néeg yi ñii nekk ci kaw garab yi fu ne naan allahu akbar jaa rasulullah allahu akbar akbar jaa muhammad allahu akbar jaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon yow miy ak yow miy umra xamal ne jàkk jii nga nekk nii la fi yonente bay saa ak accès ginnaaw gi nag ci lañ tàmbali liggéey bi loolu la ñuy gis inshaa allah ci jotaay bii di ñëw wallahu ta'ala a'lam